ghazwatu Taif ñu ngi woon ci bii weesu jeexaloon nañu ñu ngi woon jeexaguloon ci waa Taif ci waaye daanaka jeexaloon nañ ko ba duggoon ci transition bi ndax dañ doon topp li al imaam Ibn Qayyim raxmatullahi alayhi doon wax ci zaadul maad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa eh, waxoon nañu ne gisoon nañ ko ne waxoon na dañ ci gis ne possibilité xare ci ci xeex ci ashurul xurum ci weer yi nga xam dañ leen a wormaal waaye gisoon nañ ne <clears throat> tamit waxoon na liñ ciy jànge mooy possibilité bu nit ki yóbbaale soxnaam ci xare yi walla ay soxnaam gisoon nañ leneen tamit lu ne woon possibilité utiliser al manjaniq muy catapulte yi mooy tey bomb yeeg char yi tomahawk yeeg missile intercontinental yeeg ñu mel ni ñooñu même bu dee ne mën naa de causer ay dommages yoo xam ne dinañ ci faat ñenn ñoo xam ne moom bokkuñu woon ci mbir mi waaye loolu mooy li nga xam ne manula ñàkk waaye waxoon nañ ne lool nag ah, <coughs> dañu ko dañu koy il natt ko bu baax ngir fexe lu ñu man di moytu ci loolu di raafalaalaale ñoo xam ne ñoom ay innocent lañ ñu bañ leen cee gisoon nañ tamit ci lim waxoon ne moom lañ ciy jànge mooy possibilité dagg garabu yéeféer yi bu dee ne lool da leen di néewal di leen merloo comme ni alayhi salaatu wassalaam digle woon ñu dagg li nga xam ne mooy garabu tàndarmaay waa saqiif yi waxoon nañ ne loolu nag yemul ci lool rek mooy seen alal yépp bu dee léegi seen alal yépp loolu garab parce que looloo doon symboliser seen alal waaye léegi mooy lépp loo xamante ne intérêt stratégique noon bi la il faut les attaquer ci ci bu dee ci jamonoy xare ngeen ne ngir affaiblir leen ngir xare bi gaaw a jeex mu ne bokkoon na ci liñ ciy jàngee que ne jaam bi bu rëccee jóge ci yéeféer yi daal di ñëw ci jullit ñi kooku day nekk ku libre voilà gisoon nañ ci tamit mu ne bokk na ci liñ ciy jànge moom imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi que ne imaam bi muy le chef d'état général major des armées wala daal ki nga xam ne moo jiite armée ba foofu moom lañu jox délégué mu jiite armée bi bu gisee ne daal bu ñu assiégé ay nit ay yéeféer mu xam ne daal siège bi jariñul dara am na wala boog maslaxa bi ci lë yëkkati siège bi ci la ëppee li yëwénal mbiru jullit ñi mooy mu yëkkati ko waa loolu dara newu ci waaw te dootul warati mu nekk fa nag obligé di fa sax mooy nit it bu newee ci dara waaw nekk ci lu yàgg nekk ci lu yàgg di ci ut dara manu ko cee am du tout kenn kenn buñ ko wanee proposé ko ne ko ah yeneeni buntu dayngee moom it warul nekk rek naan non non non bàyyil rek mu continuer fii déedéet non ndax yonent mi alei salatu salaam keroog bi mu xisaaree waa Taayif mu kii kii lañ fa toog 40 jours ci li gën a bari liñ solo mais continuer wul rek naan ilal abada ba ni suñu borom di ñu moome ñun ñëpp dafa gis ne lii bon finalement nañ nañ yëkkati voilà moo yàgg nañu fii li ñu bëgg amuñu da tamit nekk fii doolu du maslaxa quoi voilà mooy nit ki tamit boo newee ci dara <coughs> sëgg ci sëgg ci sëgg ci ba sonn ay ata ngi nii nga ne ci indiwul dara keneen ñu wan la yeneen bunt yoo xam ne amaana dina indi dara mooy yow demeel nga xawe fu nga fexe fëgg bunt yoo yële essayer loolu mais doone tàmbali woon naa fii rek fi lay dee déedéet déedéet <coughs> mu ne bokkoon na ci te lii moo ñu defaloon transition côté bii moo ñu defaloon transition moo bi muy wax ci wàllu armal que ne alayhi salaam dafa armal ci Ji'irraana dem Makka waaye <coughs> di dugg biir Makka ngir umra euh, loolu lañ gisoon masala yi weesu fi lañ jeexale woon waxoon ne waxu imaam Ibnul Qayyim bi nag dafa yéeme le fait mu ne loolu awaam yi di def di jóge màkk ñëw ba Ji'irraana dellu loolu yonent mi alayhi salaam masu koo def <coughs> loolu lépp mooy masu koo def waaye nag digle na lu mel noonu te waxoon nañ la sayyidatu Aïsha radiyallahu anha la ko digaloon mu umra jóge Makka dem ànd ak frère am di sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala an ali sayyidina Abi Bakr mu ànd ak moom yóbbu ko foofule ngir ba Tan'im te wax nañ la mbir mi du Tan'im kese mooy ne bu boobaa Ji'rana Tan'im Hudaybiya yooyu yëpp nit ki nga xam ne day jóge Makka bëgg li comme li dal Sayyidatu Aïsha dal ko walla koo xam ne aju kese la def waaw moom umrawuloon bëgg umrawaat kooku mën naa def loolu waaw kooku bëgg umra kooku mën naa dañ naan ko génnal nga dem ba Tan'im boo mënul Tan'im nga dem fi nga xam ne mooy Ji'rana boo manul Ji'irraana nga dem ilal Hudaybiyati après nga dem foofu nga armaal nga duggaat labbayka allahumma bi umra walla nga duggaat hada huwa sunnatu rasulillah yi mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam waqad amara bihi eh, zawjahu as-sayyidatu Aisha as-siddiqatu bint as-siddiqi radiyallahu ta'ala anil jami' Euh, léegi foofu moo ñu defaroon genre transition moo ñu defaroon transition entre li ñu jóge woon ak fii te en fait dañ cee dugg après ñu ci duggee lañ rendre compte ne moom rabbi xam nga moom lañ mujj woon gis sauf que comme que Imaam Ibnul Qayyim da ko tudd ñun ñu toppoon li muy wax rek ba ñu duggaale ci nag de ce fait mooy <laughs> lañ waroon a mujjee di umra gi kon mooy dañuy mujj wax nañ ko mais soof ko foog kon comme que ñu ngi ci moom lañ jeexaloon mooy dañuy wax masala yi jëm ci foofu ci keroog ci euh, bi yonent mi alei salaatu salaam di tawaaf di di di umra après ñu delluwaat juste ci ginnaaw muy fi ñu jógee muy euh, li nga xamante ne nii mooy euh, Taif Taif xool fin bi est-ce que lañ ci jotoon a gis loolu dina doy wala ñu jàll rek ci li ci des muy Ji'irraana bi yonent mi alayhi salaatu salaam ñëwee foofu nag ngir séddale màng mi nag ñu ñëw ci masalaay séddale màng mi waaye balaa loolu balaa loolu kon nañ wax ci Ji'irraana <coughs> non nañ wax ci aj ci umra gi nanu wax ci umra gi bala ñoo génne mooy umra ji mooy umra ji nii ginnaaw biñ gisee li ci imaam Ibn al wax raxmatullaahi alayhi bokk na liñ ciy jànge taw tuddoon nañu ko ci biir kii bi mooy euh, ñaareelu umra gu alayhi salaatu wassalaam non ñetteel ñetteelu umra bu umra ginnaaw bi nga xam ne ci la umra sulxul xudaybiya te lool waxoon nañu ko ne dooma ne sulxul xudaybiya gisuloon kaaba gi ko nan la mën a nekke ne moom umra nañ naan la umra na mooy ne ñëw na ba xudaybiya xabasahu quray xabasathu qurayshun quraysh moo ko fa téene doo fi bouger te moom alayhi salaatu wassalaam moo ñu jàngal innamal a'maalu binniya moo jëf yépp ci yéene yi la nekk waaw te waxoon nañ la ne e, xabsu googu muy téye gi ñu la dootoo dem loolu bu dee yaa ko tey yaa def lu tax ñu bloqué la bu boobaa bu dee aj la da ngay waxuma la da ngay fay aj loolu mais da nekk ci aj yow yow yi ñuy tere aj même boo ñibbee sa kër def fa cent cent li ñuy tere kuy aj ku armal di aj yépp lañ lay tere waaw doo fi sëy doo takk mariage kenn du la may dara doo utiliser parfum yooyu yépp dañ la koy tere dagg we yooyu yépp dañ la koy tere parce que yow yaa ko tey kenn du la jéggal tous yow yaa ko tey mooy lañ la waxoon rek waa ji nga xam ne dafa dégg ñu naan ñu naan waaye waa waa Arabie saoudite da ku fa indi guro doo dugg ñu ne la Arabie saoudite def gaa yi foofu dañuy tere ku fa indi guro nga ne way ma ne man de aw ŋàdd laa waroo laa bëggoon a yóbbaale mais ma ne pan laa ci yóbbu ton carton laa ci yóbbu sama poche yépp laa koy feesal nga dem ci euh, aéroport Riyad ñu vérifier la bloc ne la yow doo dem dañ lay en plus dañ fi indi loo xam ne yëgal nañ ñépp dañ koy tere dinañ la tëj ki ci fekk ak gi jeex yow moom yaa ko tey yaa def lu tax ñu téye la boo ñibbee ba loo mën di def yow da ngay nekk lan da ngay nekk ci armal googu tax sa aj googu di ko mottal di nga ko fay par force ndax yaa ko tey alors ko bu dee tayoo ko comme exemple ñu joxe woon waa joo xam ne dafa dem pays noon yi seen avion atterrir fu ñu ne leen kenn du fi génn ñu kidnappé leen wala yu mel noonu ñoo ñu taxul ñuy wax moo tax yonent bi sallallahu alayhi doon wax naan doon digle nga ne wax sa boroom naan allahumma maxilli min xaysu uh, uh, mooy fal yu hill uh, min xaysu xabastani voilà mooy man daal sama aj fi muy yem mooy fi nga xam ne yow yaa dogal ci sa dogal ci sa maadute ah, nga dogale loolu bàyyi noonu nit bloqué ma ba manumaa dem ginnaaw bu ma jëlee sabab defee sabab yi sabab lu lii tax ma mën a dem ba foofu voilà kon mooy umra gu njëkk gi mooy umratul amoon ci sixième bi ci tegu mooy umratul di amoon ci année bi ci tegu ndax loolu laa ko war waxoon lépp nag di ci Zul Qa'da beneen bi mooy bii di Irana nga xam ne moom lañ gis nii kon dañ ciy jàng ne mooy ñetteelu omra bu yonent bi aleyhi salaatu salaam omra eh, baytullahi alxaraam bu mujj bi dinañ ko gis ci ajam gi voilà bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi ba léegi ci omra jooju mooy ne le fait yonent bi aley ki ku mel ni saxaaba yu mel saxaaba bu toll ni seydna abdullah bu mag bi di Naafi' Naafi' mawla ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu doon doon doon weddi ne yonent mi alei satu salaam nag kii umra na keroog jóge Ji'irraana dem Makka loolu du dara lu dul ne dañ ci xame ne boroom xam-xam loo mu foor foor foor lu mu màgg màgg màgg am na lu ko rëcc ci xam-xamu diine ji waaw mooy xam nga Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom ci boppam nga xam ne gis nga ni mu takkoo woon ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ba moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi ko sayyidna Urwa di wax comme ni ñu ko gisoon ci nettali bi naan ko mais naan yaa yaa umma yaa ummal mu'miniin alaa tasma'ina maa taqulu abu abdirrahman bi mu da bi mu ko fekkee ci jàkka ja ñu laaj ko hein ah? mu mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa dafa umra ci shawaal mu ne raximallahu mu ne ko maa maa maa maa daa yaqul sayyidatu Aisha sayna Urwa ne dañu di ñu déggee muy kii moo ko Ikrima mu dégg euh, kii ne sayyidatu Aisha di socc ci ci ci ginnaaw mbaar mi ci ginnaaw ci néegam ci ndax moo jàkk ji benn mur rek moo doxoon seen diggante benn barrière waaw mu ne ko xanaa déggoo li say di Abu Abdurrahman di wax mu ne ko lan la wax mu ne nee na yonent mi alayhi salaatu salaam dafa dafa umra ci li nga xam ne mooy shawwal mu ne ko sayyidatu Aisha ne rahimallah Abu Abdir Aba Abdurrahman yàlla na buur yàlla yërëm Abu Abdurrahman voilà waxoon nañ la teggin yooyu waxul waxul dara xamul dara ana Abu Abdurrahman ñooy mu ngi nii toog xamoo dara déedéet. waxi teggin rahimallah te loolu Sayyidatu Aisha waxu ko benn yoon rek waaw waxu ko benn yoon rek Sayyidina Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala c'est que moo doon Abu Abdurrahman moom ibn Umar radiyallahu anhuma ndax am na <laughs> bi mu naan moom ci wàllu sangu bon utiliser ndox ba kii parfum ba pare di sangu moom set loolu moom moom moom du ko def quoi parce que gisu ci moom Seydina Abdurrahman ah Abu Abdurrahman di Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu alors que loolu sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Aïcha ko waxee mu ne rahimallahu Abu Abdurrahman gis nga ñoom li ñu doon def mooy ku juum duñ ñëw ne xamul dara waa ji ma ne waxu fii tuus nilaar la boo xamante ni huwa moom moom moo raw ñépp moo gën a ñi parce que masala bii nan la ci mën a jóomee déet ñaanal ko buur yàlla xam ne dafa juum nim la mën a dale ndax ku ne am nga ah waaw man ju man jarra ah zayla naas jurra zaylu waaw ku topp di xool euh, euh, écartu nit ñi ak seen défaut yi yow bés dina ñëw ñu daal di wuññi sa secret waaw waaw yonent bi alei satu loolu sax xadiis yonent bi alei satu naan yéen ñi nga xam ne yaa ayyuhal ladina amanu bi bi lisaanihim bi lisaanihim walam tu walam yu'min qulubuhum aw kama qaala walam tu'min qulubuhum yéen ñi ngeen xamante ne nii seen làmmiñ yi ñoo gëm yàlla <laughs> mooy seen gëm yàlla yi ci seen làmmiñ yi la yem <laughs> te seen xol yi dëgg dëgg gëmuñu parce que buñ gëmoon dëgg dëgg yu ñaaw du ngeen ko def laa tattabi'u awratal muslimiin wala mu'miniin fa innahu man yattabi' ah, aw kama qaala sallallahu alayhi nga xam ne seen làmmeñ yi ñoo gëm waaw mooy walam tu'min qulubukum yéen ñi nga xamante ne seen làmmiñ yee gëm mais seen xol yi gëmuñ wal iyaadu billah loolu moom yàlla nañu ci yàlla musal waaw loolu loolu benn façon ci naafiq la ci nifaaq du ba gën a njombortalu nag mais ba njombortalu it day def lii mooy ne boo ko déggee muy wax kii sax mooy naafiq moom dëgg moom kii kii naafiq dëgg la parce que mooy lan moom lan nañuy moo gëm mooy gis nga boo ko déggee bu waxee nga ne est-ce que waaye bu jëfee nga ne ci mbay waaw mooy wax ji yépp boom diineem ci làmmiñ wi rek la yem moo ne il faut faire très attention am na ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne buñ defee discours bu rafet rek wala conférence bu neex rek wala prestation wan fii démonstration de xam-xam di ñu am ci fiq ak yooyu rek usul jàpp ni fii mu ne def nañ jaamu yàlla gi gën rëy alors que defuñ dara ndax pour góndi la eh, ngir góndi la amaana benn bés dinañ gis li sëñ bi radiyallahu anhu daal wax ci façon gaa yi nga xam ne ci masaali dañuy sàkku xam-xam te leneen taxul waaw yàlla taxul leneen a tax waaw ñooñu seeni problème ak tamit démasquer gaa yu mel noonu walla iyaazu billaah <laughs> amaana dinañ ko mës a gis bés gis euh, baytu yooyu mu ci def <laughs> moo wa Cheikhul Xadim alayhi ridwaanul qadim euh, léegi euh, mooy mu ne yéen ñi nga xam ne seen làmmeñ yi ñoo gëm te seen xol yi gëmuñu ñi nga xam ne wala maa yadxulul imaanu fi qulubikum la <laughs> tattabi'u awratal mu'minin arrêté leen waaw di espionner jullit ñi li nga xam ne bëgguñ mu feeñ ci ñoom nga ngeen leen di espionner di ko feeñal waaw dugg kër jàmbur lu nekk nga teg fa sa bët boo demee di nettali suñu boroom ne yonent ma ne saab-saab nee na yéen ñi nga xam ne seen làmmiñ a gëm te seen xol yi gëmul bu leen topp awraay nit ñi ndax la mooy yow yaa gën a xam ne yenn yi li tax nga dem di ko wax kan moo la ne loolu bëggoon na ku ko gis ba koy wax yow nga sob sa bët ko sob ba gis ko nga génn dem di ko nettali feneen yaa ngi xaw yi sutura ab jullit waaw nga ñëw nit koo xam ne ay doomam noonu la mel mooy def na li mu war a def yar nay doomam mais doom yi bon yàllaay def lu ko neex wallahu yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar yàlla mooy bind lu ko neex mooy tànn lu ko neex nit nag mën na def dëppan dëpp mën na bañ a def tawfiq malgré effort yi nga mën a def yépp ndax du effort yay joxe buur yàlla mooy joxe al mann wal fadlu kulluhu lillah lépp ci buur yàlla kese la jóge waaw kon nag ngëneel géej xéewal yi lépp ci buur yàlla la man nga def effort mais doo am la ñuy xaar ci ginnaaw effort ba ndax buur yàlla nanguwul ngir moom dogalul loolu nga ñëw naan doomu jàmbur yi ni ñu ñii doomam yi awa mee waaye waaye awa awa awa caam doomam yi yéeme nañu ak a ñoo reew te buccatiku jàpp ne yow say doom ñooy ay modèle hein defoom boobu ñu am nga jëw foo dem di leen waxtaane sa mbokk am benn défaut au lieu nga fexe di ñaan yàlla li ngay toog di ko jëw loola tere toog fenn nga ñaan boo jullee wala fenn rek nga toog wala fi nga gine yaakaar ci say jaamu yàlla lan moo tax doo toog ñaanal ko loolu buur yàlla teggal ko loolu doo ko def da ngay wër mel ni yow li ko dal noonu da nga kontaan bëgg nit ñépp xam ne am na défaut boobu ngir lan màggal la yow ci ginnaaw waaw mais yooyu du jeex mooy awraay nit ñi dafa bari waaw dafa bari mu ne bu leen topp awraay woy ngëm yàlla yi ndax képp ko topp seen awra yi buur yàlla dina la gàcceel même bu dee ne sa biir kër nga nekk waaw même bu dee sa biir kër dina waññe say say say ñaawteef say yi nga xam ne bëggoon kenn xam ko tamuy lu ñaaw buur yàlla weer la nag liñ naan wolof yi naan weer dalay weer bëccëgu ndar kam ñépp gis ni nga mel waaw waaw kon la il faut faire très attention gis nga sayyidatu Aïsha li wax moo tax ah wax ju rafet rahimallah aba abdirahman waaw moom da yeneen mi alei saatu salaam maa tamara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam illa huwa qat waaw mu ne yàlla na buur yàlla aba abdirahman yonent bi sallallahu alayhi wa de masula umra lu dul ne moom abu abdurrahman di seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu mu ngi ànd ak moom xoolal nga loolu mu ko seereel waaye nag hein malgré ngëneel yooyu yépp tamit du tax ñuy raggalante gannaaw ci loo xam ne njuumte la voilà mooy du tee ñu wax dëgg ne lii nag masala bi lii la mooy loo naw naw nit lum la naw naw naw bu masala taajoo nag muy mbiru xam-xam ci diine bu kenn juumee loo mu màgg màgg màgg bul raayanteeg moom gannaaw ba ànd ak moom ci njuumte googu tamu leer na la ñu njuumte la loolu nag wute nag bu la leerul parce que boroom xam-xam du wax mu leer yow mu yow xamoo ndax lii li mu wax noonu la am du noonu ba pare nga ñëw naan ko du nii déedéet il faut mu nekk loo xam ne daf laa leer bidduwu dara kam kay kam nga xam ne lii la bu boobaa ak teggin yi comme li sayyidatu Aïsha def radiyallahu anha mais du tee nga wax dëgg ji ne lii kat masala bi malgré tout euh, ngëneel lii sawaay am yépp mais nag masala bi lii la wallahu taala alam mooy kon sayyidna lan lañ jànge ci kiiwu Taayif bi la fekk moom bu koy bañ ne umra loolu non non moo tax kaana Abdullah ibn Umar waa kan mawla kan Naafi yunkiraani anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam i'tamara min al-Ji'irraana te pourtant man mi koy wax xam naa ko man yow mi koy dégg xam nga ko mais est loolu day tekki ne ñun ñoo ëpp xam-xam Seydina Abdullah ibn Umar kallaa thumma kallaa thumma kallaa mukk ndax am na ñoo xam ne tamit dañoo waru côté boobu dañuy gis ñu ne saxaaba sàngam masala sàngam xamu ko woon moom mu xam ko jàpp ne ah mu commencé di yëkkati mbagg ma ne sa mbagg yooyu damm leen in lam tastati faksirhuma damm leen moo gën ci yow parce que loolu janaa ja loolu yow janaa xay kibra wa ta'azzum nga yor di màgg màggut te doo dara xamal ne allah allah ñëlee fil fil jawza ñu nga ca kaw ca as-suraya biddu yu sori la te yow yaa ngi tahta sara yaa ngi ca suuf ca kaab ya ñoom ñu nga ca kaw a kaw a kaw niir yi sax jagewuñ leen allah mais loolu mooy ma ne tam doomu aadama matuk nit loolu mooy wane matuk boroom xam-xam moo tax imaamu Maalik ñaata masala lañ ko laaj mu ne xaw ma hein waa ji jógewul yaman ñëw waa yaman ñoo kii ay masala yaa ngi mu ne xaw ma mu Maalik mi ngi ñëpp mu ne ma ne qul lahum inna Maalikan qaala xamu laa ya'lam xamu ko waaw laa arif xaw ko te loolu waru la nekk aw aw aw aw xas wala tuutil wala gis ne bu ma nee xaw ma comme ni nga xam ne awaam yépp loolu lañ foog boroom xam-xam bu ñu laaj mu ne xaw ma ñépp jàpp ni ya ndeke saa xamul dara imaam ibnu Wahb rahmatullah alayhi taalibe imaam Maalik boobu nee na moom moom manoon na bind téere bu rëy ci ñaata yoon lañ wax imaam Maalik di ko laaj ay question mu ne xaw ma xam ko imaam Maalik imaamu imaamu daaril hijrati imaam bi nga xam ne nit ñi dañ doon jóge ci àddina di takk ay gëléem di ko uti di uti xam-xamam di sàkku xam-xamam man huwa imaam Maalik moom la Seydina imaam Shaafi'i ne idaa dhukira al-ilmu fa Maalikun an-najm bu ñu tuddee xam-xam Maalik mooy biddiw ba moo féete gaa kaw mu ne wala laysa ala tahta adiimi sama kitaabun mithla kitaab mithlu kitaabi Maalik mooy al-Muwatta amul ci suuf ba'da al-Qur'aan yi ginnaaw al-Qur'aan téere bi yàlla bi amul ci suufu asamaan téere bu gën a màgg téere imaamu Maalik bi muy Muwatta laa ilaaha illallaah sëriñu imaam yu mag yi Allah yow yow yow moom qul wala xaraj uzkur ma shi'ta wa ma wala xaraj noo ci mbaax moom imaamu Maalik ak xam-xam bu yaatu ba waaw du yonent du saxaaba waaye loo kooku lañuy laaj taalibe bi naan man man naa bind téere bu rëy ci yoo xam ne dañ ko koo laaj mu ne man xaw ma ko est-ce que da koo wàññi dara dama lay laaj rek est que da ko wàññi dara est-ce que dafa tax imaam gi mu doon wàññeeku xam nga wàññiwu ko dara mais yow léegi dama lay laaj man man mii di wax yow miy déglu ak yow mi nga xam ne yaa ne fee foog ne yow luñ la laaj danga koo war a tontu ba yaakaar ne ne xaw ma loolu ak gàcce la ba doo ko def jaral na la créer ki def loolu di wax ci diini ji lu mu xamul mooy ki jël safara xëpp ko boppam dugal ci boppam safara moo tax imaamu Maalik rahmatullah naan nit ki buñ ko laajee ci diine masala ci diine na jël safara mu teg ajjana mu teg ndejooram jël safara teg càmmoñam mu xool bu ko ci neex mu dugg waaw mooy bu xamee li ci yàlla wax li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mu tontu ci kaw loolu mooy tànn na dugg aljana sànni na boppam aljana léegi nag bu dee xamu ci dara muy at muy muy muy muy muy muy muy tatonee di aventure wu di jéem a tontu même bu dee ne dafa dafa tatone ne waaye naa wax lii rek waaye xaaral ma créer benn vraiment far mu tombe kooku mokki wax amul ci waxul ci diini yàlla ji bilaa ilmin ñoo bokk même àtte waaw ñi nga xam ne dañuy wax ci diini yàlla ji bilaa kitaab bilaa ilmin wala kitaabin munir amuñu ci benn téere benn xam-xam bu leer moo tax <laughs> mahlan mahlan lii mooy wane màggaayu Seydina Abdallah Abdallah ibn Umar ak Seydina Naafi' ngandum imaam imaamu Maalik boobu nga xam ne ñoom la imaam Maalik doon wax ñoom la imaam al-Buxaari doon wax na ñoom ñooy càllale gën dëgër ci kaw suuf ci àddina bi wërngal kap fi nga mën a am càllale bi gën a selon imaam al mooy Maalik an Naafi' an ibn Umar an Rasuulillah sallallahu alayhi imaam Maalik jële ci Naafi' jële ci Seydina Abdullah ibn Umar mu jële ci yonent mi alayhi salaatu salaam te xoolal ni ñu leen tegalee noonu imaam Maalik gis nañu fi mu naan xaw ma <coughs> mooy am na lu leen rëcc lu bari waaw am na lu leen rëcc masala bii da leen rëcc mooy ñoom jàppuñ ne loolu mook sëriñam te pourtant ñu nekk ay biddiwu njolloor waaw ay biddiw yoo xamante ni nii dara jegewuleen waaw mooy boroom xam-xam kon noo man di tollu tollu tollu tollu am na yu lay rëcc moo tax Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu laaj nañ ko xamul mu dóor kontaan waaw daldi tagg boppam waaw waaw Seydina Abdallah ibn Umar lu tax ngay tagg sa bopp ndax su ila fii diin an diinillahi maa laa ya'lam fa qaala laa laa a'lam Allah lillahi durru abi Abdirrahman su'ila fi diinillahi maa lam ya'lam fa qaala laa a'lam Allah aw maa laa ya'rif fa qaala laa a'rif ha dañ ko laaj xamul ñun kum ci doonoon ngay wàcc sa bopp saa yi wala naxasaalu doo ñëw ne xaw ma façon nga ñëw di njuuy laaj bi di tontu la yooyu yëpp ay taktik la yoo xam ne tactique caaxaankat la xamoo neen xaw ma ah allahu taala ala waaye masala boobu moom xaw ma ci aw ma dara lu ma ci mën a wax waaw xam naa ko gis euh, sëriñ diw boo demee ci moom amaana wala bopp bu ñu fi jógee euh, laaj leen sëriñ diw bu dee ne yàkkam yàkkamtiwu ngeen bu ñu fi jógee incha allah ma gëstuwaat ko waaye loolu masala boobu awma ci awma ci maîtrise loolu day tax sax yow nit ki da wóolu danaan ah kii moom àgg na ci ragal yàlla foo xam ne bu xamul dina nga xamuma alors que kii wax tout le di tontu lépp lu ñëw mu tontu kooku mooy bien sûr bu xamee bu fekkee mu xam noonu la doo xam tamit naan bon damay bañ di tontu saa su ne kon nag naa ne xaw ma déedéet loolu it kenn waxu ko doo xam ba pare ñu laaj la nga naan xaw ma loolu wax lu amul la waaw di daw nag lu ñu loo xam ne yow ci yow du du bàkkaar parce que xam nga bay commettre bàkkaar di wax loo xam ne amul nga xam ne yonent wala saa saa ba ñuy wax waxu jëw la mooy jëw mu ne mooy zikru ko axaaka bi ma yakra ñu ne ko mais bu dee nag li ñuy nekk li ñuy wax nekkul ci moom mu ne boobu moo gën a garaw faqat baxat baxat taw waaw lan mooy jëw yonent mi aleyhi salaam mu ne mooy tudd sa mbokk ci loo xam ne bëggu ko woon mu nekk ci moom loo xam ne bëggu ko moo tax jëw ah xam nga gaa yi bari dañ naan non man bu fi newoon ma wax ko ragaluma ko mais loolu jëw loolu mooy dëgg-dëgg jëw amul ay bu fi newoon ñeme naa ko non mbir mi mooy moom bu ko fekke woon it du ko neex nga ko fiy wax nga ñëw wax fii foo xam ne sax nekku fi léegi bu ñu la waxee nga am man ragaluma ko jëwuma ko fenn ndax bu fi toogoon du tee ma wax ko dañ naan la yow man yow lekkkatu yàpp sa mbokk nga mooy jëwkat nga ndax loolu du ci charte que ñeme nga ko ñeme woo ko ñeme lu bon lool nar ko la ko nit sax di di di di di di revendiquer waaye yooyu yépp iblis moo leen taaralal taaralal nit ñi seen jëf yu ñàng yi ñuy def te te yées te bon ah Seydina Abdurrahman Abu Abdurrahman muy Seydina Abdallah yonent yore sax sax bi ko laajee lool mu ne li gën a mu ñu ne ko mais bu dee nag la li mu wax ci jëw mooy mooy li may wax mu ngi ci moom mais bëggul ko ko bëggul woon wax ko. waaw mu ne loolu mooy jëw ñu ne ko mais bu dee li muy wax newul ci moom nag ñu ne boobaa moo gën a garaaw ndax da koo duural da koo waxal loo xam ne amul kon lu gën a garaaw jëw yow nan ngay bañe naan moo damay bañ bi tontu tout le temps ñu laaj la loo xam nga ne xaw ma mooy wax nga lu amul li te looloo gën a garaaw waaw lillahi durru abi abdirahman skay ah abdu abdurrahman mii di man abdullah ibn omar laaj nañ ko ci diine yàlla yelum xamul mu ne xamuma xamuma xamuma il faut nit ñi boroom xam-xam yi léeg-léeg ñu koy tàmmal seen taalibe yi surtout xamuma waaw mu ngo kon dañuy jàng kon ci histoire Seydina Abdullah ibn Omar ak taalibeem bi kene que ñi doon ne woon umra Jairana yonent ma ne sa sam defu ko te tamit mooy ne boroom xam-xam foo tollu am na lu la rëcc te ñoom am nañ ngànt mooy ne le fait mbir mi guddi la xew waaw yeneen tibale saa saa guddi la dem armal dem kii ñëwaat mais daal nit loo man di tollu am na lu la rëcc waaw wa qul li man yadda'i bil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat wa qul man liman yadda'i kuy wootewu lil ilmi ma'rifatan di woote ne moom wuu xam-xam moom da koo nan da moom am ci dégg-dégg gu kawe nga dégg naan moom moom dafa jeexal téere yi ku jeexal téere yi nag moo amul waaw waaw parce que téere yi <laughs> jeexal téere yi loolu wax woonu wolof la rek te léeg-léeg ñi ñu koy wax ñi ñu koy tuumaal loolu sax tuuma <laughs> du tagge <laughs> waaw ñi koy wax yal na la yàlla ump ñooñu ñooy ñan sax kon fokkul waxal li man yaddaa yi kuy wootewu naan xam-xam moom oh xamoo xam yëf yi ay waay moo ndar képp masala yi moo ndar képp xam-xam nee ko yow arafta shay'an lenn yow li nga xam lenn la tudd waaw waxaabat mu fàddu absenté ci yow ashyaa u mbir yoo bare bare bare bare bare bare voilà sois de ça après tu avances kon ginnaaw loolu kon gis nañ loolu kon wa fawqa kulli dhi ilmin alim te nit lu ne am na lu la raw waaw moo tax yenn masala yi day ñëw poser ko boroom xam-xam bu mag du ko xam benn taalibeem xam ko est-ce que lay tekki ni léegi taalibi mooy sëriñ bi waa ji moom nañ ko dégradé déedéet loolu mooy wane sax ak màggam d'ailleurs waaye bokk na li ñuy jànge ba léegi ci umratul Ji'rana mooy ne kon umra gi umra mën nañ ko def guddi waaw mooy waxtu wu ne mën nañoo umra xam nga umra du aj même bu dee yonent bi sallallahu alayhi wasallam Dul Qa'da la ko doon def loolu la ko buur yàlla dëppaleel ah te moom ci boppam wax nañu umra ci ramadan mooy bi gën day mel ni ku aj ak moom kon dañuy gis ni kon le fekk mu def ku guddi mooy ne umra nit mën na koo def guddi mooy tey tey tey tey suba la koor gi peut-être suba la koor gi insha allah mercredi 16 mais tey la soit suba la début koor gi suba la war a doon en tout cas li gën siiw am nañu naan suba la incha allah mais reste à vérifier mooy ne man tey di tay tay bu yàlla defoon manoon naa kii dem dem Saudia dem Makka bu ma fa àggee vingt et une heures wala minuit fekk jàkk ji ubbi jumaa ji ma dugg kaaba gi mu dugg foofu noonu umra dem sama yoon te fajar ga mu fekkaan ma mu mu mu fekkaan ma ci yoon yu may ñibbi loolu mën naa ne loolu yonent ma lay saa saa noonu la def moo tax ñu bari yëguñu ko waaye bokk na na li ñu ciy jànge ba léegi ci umratul ji'rana umratul ji'rana wala ñu yem ci noonu lañu yem noonu continuer léegi ci wàllu taayif bi ñu ñëwaat ci wàllu taayif kon wàllu Ji'irraana bi eh, bon mën nañ ci yem noonu eh, inshaa allahu taala en plus xanaa jeexale leen mooy yonent ma aleyhi salaatu salaam gis nga kii yu rëy yi mu ci def dañ ciy jànge ne xoolal Makka la jóge dem xare ji Hunayn après dem Taif jóge fa ñëw séddale màng mi loolu lépp mu jeexale ko lan dem ziyaare ji néegu bi yàlla bi sant dellu yokk sant borom bi subhaanahu wa taala ci xéewal yi mu ko defal ci laps de temps bi ah xoolal xéewal yu rëy yi mu ko fi defal bi mu génnee Medina c'était pas acquis c'était pas acquis bi muy génn Medina ngir ubbi Makka ñun ba léegi ci voyage boobu lañ ne ah xaw ma da nga ko perdre de vue parce que dafa yàgg. kañ lañ ko commencé woon côté mois de décembre xaw non décembre wala novembre fatxu Makka bi côté yooyu ba le mais ba mais yi mais mooy génn gis nga boobu noonu mu génnoon foofa la te ñu doon wax affaire Seydina Hatib ibn Abi Baltaata ba mu yónnee ndaw sa ngir mu yóbbu lettre ba waa Quraysh yëgal ko ne yonent ma lay saa mu ngi ñëw ci mais génn boobu yonent ma lay saa boobu ba léegi demaatul Medina ñun ñu ngi nii ñun demaatul Medina ñu ngi ànd ak moom rek sallallahu alayhi wa loo ñu ngi ànd ak moom ñu ngi Ji'irraana de waaw ba ni mu doon ñibbee gis nañ ñibbi bi waat ni muy ñibbi noonu hein ba Seydina Urwatu ibn Mas'ud daal di koy dab tuub naan ne ko day dem woowaa Taayif mu ne ko booy dem ñu lay rey booy dem ñu lay faat mu ne ah ñooñ ñooñ lañ ñii kilifa ci ñoom te leen gënal seen bët yi sax mu dem ñu faat ko ñu ñëw wax ko inna masala masala Urwa fi qawmi kamathali saahibu Yaasin daa qawmahu ila Allah qawmahu ila Allah fa qatalu misaalam Seydina Urwa de ci ay ñoñam daa mel ni misaalam waayu Yaasin bi waaw daa qawmahu ila Allah fa dafa woo ay ñoñam ci yàlla gaay daal lu koy faat ba mooy boobu ba lañ nekk ba léegi mooy gis nga ci laps de temps mu génn ci ramadan ñëw makka suur yàlla ubbil ko ko allah ñu naan déet mu jóge ko sawaal bi dem Hunayn mu noodal ko dernier xare ak arab yi mu conclure ko foofu makka foofu ci biti muy Hunayn gaa yi daw dem Taayif mu fekk leen foofu xéewal yooyu yëpp ko yàlla defal mu ñëwaat màng moom jële xunay ni mu séddale ko ci ndimbalal yàlla nit ko suñu boroom sante ba tax kilifaay arab yi xéewal yi mu leen defal ñu bari tax ñu dugg ci lislaam waaw ndax seen kilifa dugg na ci lislaam bu yonent bi alei satu salaam teral na ko ñu ba dugg ci waa Makka ñu duggoon parce que amul ñàkk pexe alal ji leen jox tax nañu gën a sax ci diina ji ñenn ñi nga xam ne jotuñu ci woon dugg comme ñoom Seydina Safwan ibnu Umayya radiyallahu taala an nga xam ne boobu tuubaguloon bi ñu koy jox di ko jox ci la commencé loolu tax xolam tooy ci lislaam mu dugg daldi dugg ci lislaam ginnaaw yonent bi alei satu salaam xéewal yooyu yépp allah suñu boroom defal ko mu dem fa muntami'an ila baytihi alxaram ngir dem dernier acte bi muy posé waaw premier acte bi moo doon lan libérer néeg boobu allah ci fathu Makka di leen damm di effacer xërëm ya fa newoon di leen damm naan jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna kaana zahuqa jaa a dikk na al xaqu dëgg wa zahaqa dem na naax saay na te dem na toxu na al neen inna al dëgg-dëgg caaxaan kaana nekkoon na tam dañ di nekk zahuqa di wéy di dem di fee di dem yoonam laa ba mu libéré néeg delloo ko ci sellaayam comme ni ko Seydina Ibrahim aleyhi salaatu wassalaam tabaxe woon yëkkatiwaate woon fondement yi mook Seydina Ibrahim Seydina Ismaïl aleyhimu wassalaam mu def loolu lépp jublu ci jihaad waa ñi desoon ci arab yi doon ko menacer naroon ko fekk mu pare ci loolu dem fekk leen fële jóge loolu jël lam yor yépp mooy xoolal màng bi yépp mu jël ko amul dara loo xam ne pour boppam la dara lépp amul mu joxe ko noonu waaw dernier acte bi mu posé avant di ñibbi Medina mu dem nag ah comme si lam doon wax ci aj gi na seen mbir mu mujj mu ngeen di def ah fal yakun aaxirakum aaxiru ahdikum bil bayt seen dernier acte bu ngeen di posé waa ji aj na nekk wër kaaba gi Allah mu ñëw jóge ci Irana armal ngir ñëw umra ziyaare si néeg bii nga xam ne buur yàlla xéewalal na ko ci laps de temps mu génn ko min aydil kufaar ilaa bay ilaa ilaa aydi man amana bi rabbi rijaal yi bi rabbi naas azza wa jalla wa taala génn ko ci loxo yu Quraysh kufaar yi abadatul awthan ah alladina ya'buduuna ghayra allah delloo ko ila alladina ya'buduuna ko ci loxoy ñi nga xam ne ñoom moom jaamu loolu buur yàlla mu mujje loolu conclure loolu jëf ji après daal di dem sallallahu alayhi ila ila ila taaba ila tayba ila madinati rasulillah haythu mathwal ansar dëggal dig bi mu leen digoon ne leen yéen moom yéen a yóbbu ñoom ñu yóbbu alal yi allahu akbar allahu akbar kon léegi bu ñu delloo loolu ci umra ji mën nañ ci yem noonu léegi bu ñu delloo ci kanta taif bi xisaaru taif mooy gis nga biñ assiégé yonent bi aleyhi salaam utiliser nañ lu ne fexe nañ lu ne ngir mën a percer waaw mais dara mooy àpp ci sabab yi boo bëggee dara dañ ci ne di def luy won ne lii day tax hmm? que ne yow lii luy luy jëmmal que lii mooy sa namm-namm ak lii mooy li nga bëgg a def waaw ñu def lépp waaye buur yàlla dogalul ñu mën a perse foofu waaye bi mu demee noonu ah Seyna Abu Sufyan ak al-Mughira ibn Shu'ba ñoom ñoo dem ngir mën a wax ak waa Taïf loolu mooy possibilité tamit négociation malgré même bu dee ci xare lañ ne waaw ci xare lañ ne possibilité di ubbi ay corridor de discussion entre jullit ak noon yi malgré tout surtout rawatina bu dee ne mbir yi sottiwul ndax Seydina Abu Sufyan ak Seydina al-Mughira ibn Shu'ba bañ demee dañu wax ak waa Taif ngir ñu sécuriser leen ngir ñu mën a wax ak ñoom amaana ngir daal xool nan lañuy ute porte de porte de sortie voilà léegi ñu dem ngir dox lool mooy kon mbir mi mooy lu mu tànn même bu dee yow bu dee état de guerre ñi nga xam ne dañuy xeex di sànnante ay xeex ay bal ñooñu mooy am possibilité sax à un moment ñu arrêté daal di waxtaan seen biir lan ngay xalaat ci ñoo xam ne jullit lañ ñoo xam ne àgguñ foofu. waaye may nañ Iblis seen diggante ba mu ko yàq loolu kay fa la rawe ngir waxtaan ngir mën a réconcilier mën a am hein pour trouver porte de sorti wala déet loolu la waaye bokkoon liñ ciy jànge mooy Euh, li imaam Ibn Sa'd doon nettali fin bi say ba léegi di wax ci euh, wàllu gént ni mu amee solo yeneen ma lay saar saam gént gi mu gént même bu leen sanad boobu sanaduhu da'if waaw waaw sanaduhu da'if loolu moo tax parce que lu da'if kenn bu ci tirer ay leçons sauf ko bu dee ne daa am leneen lu ko ab téppoole luy wan ne da'if na waaye noonu la demee parce que lu wérul mënoo ci fondation voilà ah ak kii Seydina Omar bi Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ak ndaw sax bi duggoon daan yonent bi alayhi salaam bu ñu ubbee fii nga jox ma takkaayu diw ndaw mooy bint Ghaylaan boobu hiit doon wax muxannas bi doon wax waaw léegi <laughs> yeneen ma saat saam ne ko ñun nag est que jox nañ ñu digal sax ci ñu ubbi ko mu dem wax ko mu dajeeg Seydina Omar ci biti wax ko ko Seydina Omar radiyallahu anhu ñëw yo laaj yonent ma saat saam mu ne waaw mu ne ko est que kon mën naa wax nit ñi ñu décanté mu ne ko waaw mooy dañ ci gise ne kon jigéen am lu muy laaj masala yu muy laaj dem laaj ko boroom xam-xam dara newu ci waaw dara newu ci même bu dee ne du du du du du masala boo xamante xam nga masala bii nii lii muy laaj ni ndaw si mu doon Xuwayla bint Hakim loolu mu doon laaj ci takkaay yoo xam ne bu yonent mi alei saatu salaam génnee euh, ubbee Taayif na ko na ko na ko jox li nga xam ne mooy takkaayu bint Ghaylaan bi walla wala Fari'a bint Fari'a bint Uqayl ndax ñoom dañoo bokkoon min ahla nisaa i thaqif xam nga loolu moom manoon ne lii moom àtteb sharia ci kii mooy ci laaj gi mooy lay laaj ngir faveur bu ko yonent bi saa saam defal te waxu ko yee eh, lan moo tax sax nga fiy ñëw yow ah jigéen warul ak mais loolu mooy ñaata jigéen ñoo doon ñëw laaj yonent bi saa saam seen mbiru diine waaw loolu yàgg nañ ko gis am na keroog bi ñuy gis kii. Euh, ndaw si ñëwoon doon plaindre bi ñuy gis affaire yëkkati ñaan yëkkati loxo xadiis Seydina Ali bi radiyallahu anhu te yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy kii yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di wiñ euh, nee ko samay sama sox sama boroom kër damay dóor mu ne ko demal nga wax ko kiit wa kiit mu dem waxaat ko mooy ndaw su dafa ñëw di plaindre waaw neew ko yow eh, jigéen amul droit yi génn di ñëw fi di déedéet di ut déedéet ah am na ma fàttale ko ci wàllu woowu ngeen baal ma eh, yëkkati loxo ci ñaan xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bi doon wax ne dafa gis yonent mi alayhi salaatu salaam tàllal ay loxoom di ñaan di ñaanal yad'u li Usmaana loolu nekkuloon Xudaybiya de dama noon Xudaybiya non loolu xam nga fan la woon sayyidatu Aïsha radiyallahu anha dane yonent mi alayhi salaatu dafa ñëw ci kër gi parce que newuloon ci yeneen riwaaye ñoo ko leeral dafa ñëw ci kër gi fekk fa yàpp mooy ñun di fa yàpp mu ñëw dafa dugg si këram Medina dem génn dox yaay soxlaam bi mu ñëwee gis fa yàpp mu ne kan moo fi indi yàpp yi ñu ne ko ah Seydou Seydou Seydina Ousmane de moo ko fi indi mooy gis e, hadiya yi ñu doon indil yonent bi alayhi salaatu salaam loolu sunna la boroom xam-xam bi it yow léeg-léeg nga toog jarul nga ko yëgal ay kii da ngay ñëw rek waaw loolu xam nga. yëgluwul laaj ne yonent bi alei satu kañ nga fay nekk mu ne lii mu dafa ñëw indi ko ba mu ñëwee fekk ko fa mu jox ko waa kër gi yonent bi alei satu salaam agsi ne ne lii nag yàpp wi moom fu mu jógee ñu ne ko Seydina Usmaan de moo ko fi def yonent bi alei satu salaam ay loxoom di ñaanal Seydina Usmaan allah allah allah allahu akbar <laughs> ay Seydina Usmaan léegi am na beneen léegi boobu benn benn rectificatif la woon ce n'est pas Hudaybiya mais Seydina Usmaan dafa indi woon yàpp ci kër ga yonent ma lay saaf saaf ñëw ñu ne ko yàpp mu laaj kan moo fi indi yàpp wi lii lan la ñu ne ko Seydina Usmaan moo ko fi indi mu yëgati loxoom di ko ñaanal mooy sunna la boo xam ne nañ ci bàyyi xel waaw suñu sëriñ yi il faut ñuy xool li mooy ndax képp ku ne man. bu fi yonent bi sallallahu alayhi ne woon bu ma doon dund moom comme na gaa yi doon dund saxaaba yi doon dund moom Medina radiyallahu anhum konoonte kon dinaa defal ko ko lii lii nga am koo xam ne leer na la moom moom moom moom moom moom boroom xam-xam la boo xam ne dara ñoru ko lu dul xam-xam jëfe ko jàng ko takk ko di ko jàngale di ko jëfe te buur yàlla képp tax mu nexi te yow pour cent ci li nga wax noonu doo nay nga koo defal mooy li ngay wax mul bu fi yo- boo woon foofu <laughs> moo tax wax yooyu yu garaaw la moo la xam ne woon dooro <laughs> moo tax fi ñu yàlla teg noonu la voilà allahumma daal ah mahilli min haythu habasani fi ñu tee daal indi ñu foofu def ñu dëppook foofu mooy foofu lañu war a ne huwa huwa allahu alladhi la ilaha illa dogal yi nga xam ne alxakim alxakim kon eh, yooyu dama jarab bàyyi xel waaw di ci du affaire yàpp kese mais leneen loo xam ne gis nga ne lii daal àddi yël loo xam ne man euh, bon naa ko defal taqarruban ihtisaban li wajhillah def ko ngir yàllay kese ay bu soxlaw ma sax après maanaam ma gis naa li nga def si si dem ba ma ñëwee gis naa ñu ne ma yàlla la yàlla même loolu bu ko ci xaar même loolu bu ko ci xaar Seydina Usmaan xaaru ci dara bu doon loolu kuy doon xaar day ñëw toog ah ana yeneen saa salaam moom da dafa génn mu toog di xaar mu ñëw moo non l'essentiel mooy mbir mi àgg na waaw waaw ma kii daal bu ngeen ko yóbboo daal ci bërëbam ba àgguwaay ba àgg na waaw waaw summa ma lan la wax euh, bërëb ba ilal baytul atiq boo àggee baytul atiq kay jeex na indil na mbir mi accès mooy kii yi haj yi foofooy seen bërëb bi indi leen rek buñ accès yow jeex na kantaa naa fa toog man maa koy rendi sama bopp ba ñépp gis ne maa ko rendi maa rendi lii loolu moom xam nga ne yàlla taxul ngay def voilà kon loolu benn rectificatif la beneen bi mooy Eh, an rajulan ra'a rasula sallallahu alayhi wa sallam nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mooy xadis boobu yaa ngi koy yii mooy imaam an-Nawawi doon cité ci wàllu liy dëgëral ne yëkkati loxo ci ñaan loolu loolu mooy cosaan mooy sunnaa yonent bi alayhi salaam du exception waajoo ñi nga xam ne gisoon na yonent bi alayhi salaam mu ne da koo gis muy ñaan ci inda ahjaari az-zayti a zayti ma ne woon loolu moom amaana loolu man da nekk loolu mais al-bayti peut mais daal lu ci man du doon mais liñ ci soxla woon mooy lële mais loolu doom la ah jaadu zayt parce que foofu bërëb la boo xam ne ci az-zawra la ne az-zawra am nañu ne benn xeer la bu nekkoon ci côté jàkkaa yonent ma lay sax am ñu ne non benn ci marché bi la ne woon moo tax Seydina Ousmane radiyallahu dinañ gis bu ñuy gis tarjamaan dinañ ci dinañ ci gën a ñëw mooy bi muy yokk ñetteelu beneen nodd bi nodd bi mu yokk beneen nodd bi mu yokk ci kii ci àjjuma dane woon kenn ki nay dem ba ci azawra foofu ci marché bi daal di ko fay nodd bu ko defee nit ñi dégg ko gaawu mën a waajal voilà foofu noonu la ahjaaru zayti foofu la ne mooy ahjaaru zayti la comme loolu la du bayti voilà foog naa loolu loolu la woon beneen affaire mooy ne euh, hadith yi imaam an-Nawawi doon wax voilà <laughs> mooy ne ne ne yonent ne Seydina imaam al-Bukhari rahmatullahi soroon na lii ci kitaabu raf'id du'a raf'il yadayni fi du'a loolu ci kitaabu raf'id du'a fi salaati la hadith yooyu yëpp nekk ndax imaam al-Bukhari dafa def buntu boo xam ne raf'il yadayni fi du'a après nag hadith yi mu wax noonu yëpp foofu la ko imaam al-Bukhari indi. rahmatullahi alayhi waaw léegi après mu ne li ma fi indi yi yépp yu wér la mais li ci imaam an-Nawawi teg que ne euh, nu mu tudd euh, yi ma fi indi doy na waaw que lii day wane ne képp koo xam ne dafa gis ne manit daa képp ko wootewu ne xadiis yi nga xam ne ñoo rot di wax loolu dañ ko fay tënk ci wàllu yëkkati loxo foofu lañ koy tënk kooku faqad ghalita ghalatan fahishan euh, man kii version mature gisuma ci loolu mais gis naa ci kaw rek fi mu naan moom imaamul Buxaari hadhihi ahadith kulluha saxiixa yi yëpp yu wér la ak yooyu loolu gis nañ ko si waaw loolu ay précision la woon yoo xam ne yu am solo la léegi nag ñu war a gé ñu war a continuer kon kon ñu woon ci eh, ñu ne woon fu ñu ne woon Taif voilà Abu Sufyaan ak al-Mughira ñoo demoon ngir waxtaan yi loolu gisoon nañ ko si gisoon ñu ngi woon côté Seydina Omar koo côté jigéen ñi que ne le fait que Xuwayla Xuwayla bint Hakim mënoon ñëw di wax ak euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam naan ko bint Ghaylan ak aw Huliya ki nga xam ne mooy al-Fari'a bint. Euh, Uqayl euh, loolu day wane ni jigéen mën na génn ñëw ci boroom xam-xam bi ngir laaj diineem na ko noonu mën na génn ngir sàkku ji xam-xam waaw rawatina bu dee ne loolu mooy manu koo xam lu dul mu génn te boroom këram manu koo xamal te mu nekk farata ci moom bu boobaa waa ji amul droit naan ko doo fi génn bu boobaa sax boroom xam-xam yi dañ naan waa ji bu nee ndaw si doo dem ndaw si bu boobaa am na droit ne day dem parce que lii xam ko faratale ci moom xamu ko ndaw si moom jëkkër ji jàngalu ko benn utul ku ko jàngal utul ku ko jàngal nag lenn la mooy mën na nekk ay fichier yu mu joxe mooy c'est pas jàngalaate du ay du du rek nit ki ñëw toog di la jàngal xam nga ne loolu àddina bi loolu daf jafe léegi ñépp toogandoo di jàng loolu moo tax euh, ñoo wax ne xam boro nit dangay yeewu xam si àddina nan la demee lool ci préalable kuy sàkku xam-xam la c'est pas man am nay temps ca daara lañ doon dem daara ja yeewu ay quatre heures matin taxani uti matt fii taal toog di jàng eh, eh, saxaar si duñu xër ak yooyu ñu nekk ci rek naan ci loolu lay barkeel ma ne loolu loolu taxul ñuy wax bu ñu newee jamono joo xamante ne ay tablette lañ yor mën a toog ci fauteuil yoo xam ne boo ci toogee mel ni buur ma ne ci fauteuil yi ngay toog yor sa tablette di jàng al alxuraan alquran loo ci lu yu kawe yooyu yëpp mais dafa war loolu mooy li gën a li gën a yelloo luñ fu ñu war a toog ci yu neex yu nooy da baax ngir jàngat lu gën lu mën a exister mais il faut rek mu metti déedéet déedéet bu mbir yi bu yàlla yombalee yombal na bu yombalu li de bu ñu xam ne noonu la mais lu yombal ñu bëgg tëj suñu bopp ci mettital trop tout temps naan barke bi ma ne barke bi fépp la nekk buur yàlla barkeem fu nekk fépp la ko def ni mu nekk ci néegu ñax bi noonu lay nekk ci palais bi waaw ni mu nekk ci ci ci ci ci ci étage yi noonu lay nekk tamit ci ngunu yi fu ne lay buur yàlla mën a def barke waaw kon yooyu moom yooyu foog naa yëf yu la yoo xam ne jar na bàyyi xel mooy kon utalul ndaw si ku ko jàng bokk na ci utal ko mooy ut fichier yoo xamante ni nii xam na ne ndaw si yi mu soxla xam ko ñu ngi nii leer na naññ ki ko def maîtriser na ko kii ma jox ko ne ko ndeel déglu loolu moom jeex na mooy ndaw si yow amatoo lay amoon naan non malgré tout damay génn non bu boobaa yow amoo lay di génn ah waaw fi ñu la wax mooy moom jàngalu la ko utalu la ku la ko xamal ta lépp di farata ci yow bu boobaa manulaa tere ne la doo ko jàngi loolu moom kenn amu ci droit jëkkër ji amu ci droit lu mu fiir fiir fiir waaw léegi nag soit moom mu jàngal la ko bu dee manu ko mu wutal la ko la jàngal mooy bu dul nit ku mu mën a xëcc ñëw mu lay jàngal ma ne mu am yu fichier loolu doy na la nga toog sa néeg concentré wu di jàng mbir yi mu jaral la nga fay sa téléphone yi teg sa lépp lu yor say di jël ay nopp bu ko jaree ay miinuma ko nag wala yooy kiiwuma ko mooy yaa koy tàmbal sa bopp njàng da ngay tàmbal sa bopp mbiri du man man li ma tàmb nii rek lan laay def bu mel njàng bi nga ma fekk si ci ni ma mel déedéet est-ce dem fac bi wala foofu naan man ni ma mel nañ ma gaa yi fekk si noonu déedéet déedéet yow yaa war a tàmbal sa bopp wut xam-xam ci condition yi ñuy ute xam-xam manoo toog nag lu nga ne mbir yi daa war a adapté wu ci man sinon bu adapté ci man ma toog rek di ko constater tout le temps loolu loolu du xelu nit ku yeewu sax du xelu nit ku yeewu képp loolu du ko def waaw ay tàmm ma déglu yi te nga tàmm mën a seetaan ay film yoo xam ne du jeex ay télénovela yu dul jeex nga ne yow loo fekkewul toog ñu koy wax doo ko mën a jàpp alors que yow film yi ngay seetaan mais foogu ma ne fañ koy cas fañ ko doon produire fa nga toog di ko xool ah théâtre yi ngay seetaan dañoo ñëw bañ koy def fa nga toog di ko xool lépp dañ koo def di ko jaarale via télé yi ngay toog di ko seetaan di jàpp mbir yi ba di ko waxtaan ak say xarit léegi nga bëgg ne yëfu diine moom yow foo nekkul fekke ko rek mënoo ko déglu mais loolu loolu loolu loolu mooy waxi lan loolu mooy waxi lan nit ki koy wax damaa foog ne sax du toog une seconde di xalaataat ci kaawam moom vraiment loolu dafa rusloo tudd sax di ko génne ci diggante ñaari tuñ sax loolu dafa ruslu waaw léegi kon loolu dañ ciy jàngi na kon ndaw si man ndaw nan la wuti xam-xam waaw di dem di laajte ji loolu mën naa nekk mais mu am masala nii te mais bu dee masala la s'il n'est pas obliger tout le temps mun a jëkkër ji demal nga laajal ma déedéet bu ko neexee moom mooy sol dàllam wala bu dee oto la yoon mu taal otoom dem laaj boroom xam-xam bi waaw mooy condition yi nga xam ne ci la ñuy laaj mooy réunir kese dem ci daara ji fekk fa boroom xam-xam bi nit ñi toog mu ñëw laajal boppam ay question après dem yoonam obligé wul naan sama jëkkër de tuutul tuutaa defal ma loolu waaw ñoom Xawla bint Hakim waaw ñoom lan lañ doon def. xam nga kii Xuwayla bint Hakim am na Xawla bint Hakim mi ñëwoon doon laaj affaire mbërëg bu taqee ci yére yére yi nan lañuy def sayyidatu Asma sayyidatu Ummu Salama yaay Ummu Salama nee na ñoom sayyidatu Ummu Sulaym ñëw na di laaj naan inna Allaha la yastahi min al fa hal 'ala al-mar'ati ghuslun idha hiya ihtarama idha hiya ah? ñëw ne moom yaay Ummu Sulaym di yaayu sayyidna Anas radiyallahu anhu fa la dëkkoon est ce que moo yonent bi alayhi salaam dëkku dëkkuñu jëkkëram Seydina Abu Talha manu koo laaj déet man na koo laaj kay mais moom moo ñëw laaj waaw soxnaay Seydina naan yonent bi alayhi salaam est war na ci jigéen sangu bu nee ne dafa gént ah yeneen buur yàlla du du amul kersa du kersa dëgg est jigéen war na ci moom sangu bu sangu bu dee sangu set bu dee dafa gént mu ne ko naam ida hiya ra'atil ma bu dee gis na ndox ndax nit ki moom fekk gént rek lu mu sori sori ci gént gi góor jigéen a ci yem mu gént di sëyeeg soxnaam wala soxna si gént di di sëyeeg boroom këram lu ñu sori sori sori même bu dee ci biir gént gi gis na boppam di éjaculer sax di génne ndox mais bi mu yeewoo loolu gusu ci dara koog du sangu kooku sangu moo tax mu ne ko ah ne ko naam ida ah, kay dina sangu mais ida hiya moom bu dee moom ndaw si raatil ma gis na man yu loolooy tax mu daal di sangu moo ñëw laajal ko boppam soxnaay Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ci affaire zakat yi hein ah. ba mu déggee Seydina Abdallah na zakat mën nañ ko jox kii euh, jigéen gi man nga ko jox boroom këram ah. waaw parce que lu tax parce que ci boppam jigéen ji mooy du moom mooy moom moom dundal boroom woroom këram waru ko sauf beneen contraire nag moo man da ne mooy yow ki ngay dundal ko jox zakat man mënuma jël ma am loo xam dama ko war a génne zakat mu mat ma jël ko jox ko sama sama soxna déedéet maa ko man dundal ko ci man la war kooku manuma koo jox zakat bi comme que femme bi ma da ko warul moom zakatam man na ma ko jox Seydina laa ibn mason ba mu waxee lool femme bi dem di leer leerlu ci yonent ma saasam dafa dem mu ne ko waaw non seulement jokk mbokk la te def lu yiw la mu bokk kon jigéen man naa génn laaj yi boroom xam-xam bu amee dara mooy mën naa woote woo téléphone laaj ko ay question yoo xamante ni ci diineem la nekk la aajo ay masala yu mu am mu woote soxlawul benn intermédiaire woote ne man dama amoon ay laaj lii ak lii lii ak lii ak lii ak lii ñu tontu ko waaw kon xam naa te insha allah dañuy yëm nii hein après bii di ñëw nag leen nañuy dese hein mooy côté côté côté màng mi mooy côté séddale màng mi nag loolu rek ka ñu dese ak benn affaire intikaaf Seydina Omar nee na yonent mi alayhi man de damaa mu ngi saxiixay te gisoon nañ ko dama nisaroon ci jaahiliya ne woon ne dinaa dinaa intikaaf benn guddi yonent mi alayhi ne ko keroog bi ñu jógee Ji'raana Taayif bi ñu jógee Taayif mu ne ko awfi bi nazrik matalal sa nisar googale mooy na